cheikh bi kii nee na xadis boobu nga xam ne yonent bi dafa am kum romb benn soxna mu yore ay xeer di tudd yàlla mu ni ko xanaa duma la xamal lu lu ko gën ba jàngal ko benn ñaana gi demee noonu mu ni ndax xista boobu lu wér la wala déet ndax man nañ cee sukkandiku ci euh, dàq kurus wala saxal kurus alhamdulilah qissa euh, ci soxna soos yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu romboon muy tudd yàlla kooku mooy qissa soxna juwayriya bintul xaaris umul muminina radiallahu anha ci soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la bokkoon daa xëy romb ko ca jullikaayam mu toog di tudd yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam doxi yitte ba mu xawoon naaj mu del si dikk fekkaat ko fa mu bàyyi woon ne ko ah, ba tey yaa ngi fi di yàlla mu ne ko waaw waaw mu ne ko day boobaak léegi de am na ñeenti baat yoo xam ne bu doon moom nga wax yetti yoon li nga fi wax lépp bi nga fi toogee ba tey suñ leen peesee ñeenti baat yooyu danañ danañ wat daal di koy wax baat yooyu nga xam ne mooy subhanallahi وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله zinata arshi am na riwaay boo xam ne noonu la tëddee subhaanallah yi da ko baamtu waaye beneen riwaay bi ci des subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati noonu lañ tëddee ñaari riwaay yëpp ñu ngi ci saxiixu muslim boroom laaj bi fim gën a jëm mooy laaj ndax xadis bi wér na wala wérut ne di ko xam ne ko wér na mi ngi ci saxiixu muslim la ca amaat solo mooy xam ne kon tudd yàlla gi bari gi léeg mu am solo waaye nag li gën a bari mooy li xam ne daa nekk jawaamiul kalim yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko bu mel noonu loolu day lu mat la ndax yooyu nit mën na koo wax rek yetti yoon ëppale koo xam ne toog na fi une heure de temps di di wax yeneen i baat yu dul moom kon nag loolu mooy njëriñ la am naa nag toog yor ay xeer bi ma dégluwaatee laaj bi sax gis naa ne borom laaj bi waxaale wu ci loolu xam naa Cheikh Abdallah yaa ko dugalaale pour génne njëriñ waaye xadis bi luy wax ay xeer yi ñu wàññee nekku ci kon lu ñuy sukkandikoo di wax ne cosaan la ci kurus loola nekku ci wallahu taala aalam